qul id'u alladhina za'amtum min duni illahi la yamlikuuna mithqaala dharratin fi ssamawati wala fi l ardi wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahu minhum min dhahir suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayam ñaar fukk bi ak ñaar mu ne qul yow rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qul ud'u alladhiina za'amtum waxal yéeféri quraysh yi nee leen woo leen ñi nga xam ne yaayaa yéey moom ngeen jàppee ne ñooy seen ñooy yàlla jàppe leen ay xën xërëm yi ngeen jàppe boroom min dunillahi wëllif boroom bi tabaaraka wa ta'aala yëg leen ne ñoom laa yamlikuuna moomuñu dara lu toll ni sax mithqaala daratin lu toll ni atum lu suutee noonu lu lu sewe noonu sax moomuñu ko ci samaawaati ci asamaan yi wala fil ardi du caagante ni ci suuf yi de wama lahum te ñeelu leen fiihimaa ci bindum asamaan yi ak suuf min shirkin amul dara loo xam ne ba ko borom bi tabaaraka wa di def ñoom dañ ko ci bokkaaleen moom jàppale ko ci wama lahu te ñeelul borom bi minhum ci yom yi xërëm yoo yële min zahir amul kenn koo xam ne ba muy bind asamaan ak suuf ak mbindeef yi daf leen laaj ne leen kenn ci ñoom ci xërëm yooyu le min zahir koo xam ne moo ko ciy dimbali jàppale ko ci lool amul wala tan faw suñu boroom neta du jariñ ash-shafaatu li nga xamante ni mooy rammu indahu fa moom boroom bi tabaraka wa taala illaa li man adina la koo xam ne borom bi moo ko jox ndigal ci rammu de xattaa ba ni nga xamante ne nii ida fuzzi'a an quluubihim lañuy wuññee tiitaange ga newoon ci seen xol yi qaalu ñuy wax ne ma ada qaala rabbukum ana lan la seen boroom tabaaraka wa taala wax qaalu ñañ ko laaj ne leen alxaq dëgg la wax de wa huwa ta moom borom bi tabaaraka wa taala al aliyu mooy ki nga xam ne mooy ki kawe al kabiiru mooy ki nga xam ne mooy ki rëy tabaaraka wa taala te mooy ki màgg lii nag suñu borom kon dañu fiy jàngal ci kaw bim naan wala tanfa'u shafaa këni ràmm du jariñ comme la mu waxoon rek ci ayatul kursi yu man dal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ana kan mooy ki nga xamante ne nii yashfa'u indahu dina ràmm fa moom illaa bi idni lu dul ci ndigalam loolu ñoom nañu ngi ko doon wax fan yéle waaye loolu lañ ko gisa woon ci suuratu an-najmi di naan ñaata wa kam min malakin fi samaawaati ñaata yoon ci ay malaaka ci asamaan yi laa tughni du jariñ de shafaatum seenu grammu an mukk il dara illaa min ba'di lu dul après an ya'dana allahu borom bi joxe ndigal li man yashaa'u ku ko soob mooy ramm waaye ku ñu soob ku ko soob moom la ñuy ramm wa yarda te mu gërëm ko ak lam doon wax ca suuratul anbiya gaayu réer yi jàppoon ne mooy waa Makka comme que ñenn ñi dañ doon malaaka yi ay doomi boroom bi nañ tabaaraka wa taala ñenn ñi sax jàpp nañ ne bon yawmal qiyaam gii Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di wax amul waaye bu ñëwoon ba bon gëm nañ ni am nañu te doomi yàlla lañ wala iyaazu billaah suñu xërëm yi ñoom dinañ ñu ramb foofule dinañ def intersection suñu boroom ne demeewul noon de moom la doon leeral ci suuratul anbiyaa bim naan waqaalu taxada raxmaanu walada yéefér yi ci seenu réer nee nañ de boroom di fees del la ma ne dafa jàppe doom bal mu ne loolu amul subhaanahu ngàcc gaalaamaa moom aka sorek li ko yéeféri di wax bal li am ba des mooy ibaadun ñoom malaaka yooyu ay jaam lañuy borom bi mag mukramuuna yu mu teral laa yasbiquunahu bil qawli jamais jamais mukk ñu koy jiitu ci kàddu wala wahum te ñoom bi amrihi ci jëfam ci ndigalam kese yaamaluuna moom la ñuy jëf waxoon nañ la ko fan yële na la ci suuratu tahrim bi muy wax naan ñoom malaaka yi waa safara malaaka yi fa ne laa ya laa ya'suuna allaha ma amarahu du mooy yàlla li lim leen digal te li mu leen digal kese la def kon loolu ne na woon malaaka yi mu wax ci safara noonu moom mooy malaaka yépp leeral na ko fii que ni ñoom duñu jiitu mukk borom di ci lu wax ci kàddu waaye it duñu ko duñu def lu dul li nga xam ne moom la leen digal mu boroom bi xam ne maa ay aydihim ci suuratul anbiya ba léegi li nekk seen kanam no maa xalfahum nag li nekk seen gannaaw wala yashfa'una te duñu rammu ñoom malaaka yooyu illa liman irtada lu dul koo xam ne borom bi moo ko gërëm ci ñoom waaye mooy ñoom it bu ñuy ñëwee di rammu ka borom bi gërëm ne moom ngay rammu moom ngay rammu wa hum te ñoom malaaka yi min xashyatihi ci ragalu borom bi tabaaraka wa ta'ala tiit ne dañ cee tiit nekk ci loolu kon ñu xam nga ne moo sori nañ mooy lañ waxoon rek ne bu ñu jàpp ne dañuy yor daal suñu liste boo xam ne ñun ñoo koy créer teg ko ne diw mooy rammu diw diw mooy rammu diw après daal léegi nag borom bi tabaaraka wa taala yow léegi nag ñun suñuy liste ngi ah léegi nag yow manoo lu dul daal mooy li ñu wax nii moom noonu lay demee yawmal qiyaam borom dina du demee noonu de moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi borom bi garanti loolu comme ni mu ko leeralee ci xadiis yi nga xamante ne nii mooy wax ci wàllu euh, noddu nga xamante ne nii nee bu ngeen déggee noddukat bi di wax. mooy di nodd wax leen comme li mu mooy am na ci xadiis Seydina Omar bi leeral na këne boo ñëwee nag mooy li muy allah akbar allah akbar danga allah akbar allah akbar waaye bu ñëwee ba ba ci ashhadu an laa ilaaha illallah yooyu nga wax yooyu mu ne hayya ala salaati bu boobaa da nga laa hawla wala quwwata illa billah bu nee hayya ala falah nga wax laa hawla wala quwwata illa billah léegi loolu boo waxee allahu akbar allahu akbar ba ñu jeexale nga wax ko ku wax loolu comme ni xadiis ma abdallah ibn amr ibn al-aas bi mu ne boo ween paree gi summa ginnaaw gi nag ngeen julli ci man sallu alayya fa innahu ndax man ku julli ci man euh, benn yoon borom bi dina julli ci moom fukki yoon ginnaaw bi ngeen ñaanal ma alwasila alwasila mu ne daraja la boo xam ne benn wàccuwaay la ci àjjana boo xam ne kenn kese benn jaam kese la ñeel taw man nag yaakaar naa man borom di tabaaraka wa taala def ne man la Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam léegi est ce que da ciy dute xam na bu baax ne pour moom la waaye ngir jariñ ñu ñun moo tax mu wax ñu lool léegi buñ ko ko ñaanalee nu muy demee mu ne képp koo xamante ni faman saala lil wasilata képp koo xam ne dafa ma ñaanal loolu le mooy wàccu waay woo gëla di al wasila xallat lahu shafaa mooy sama rammu dina wàcc ci moom te dina ko laal kooku la borom di garanti lool waaye ku borom bi garanti lu lool koo xam ne mooy yàlla la dëkke ci kaw at ci kaw suuf li borom bi digle doo ko ci gis wala rarement nga ko ciy gis yi mu tere kese lay def teg ko naan lii yëpp baatin la ba pare kooku di la gëmloo naan la bu ëllëgee moo lay ramm yow xam na nga xam ne xaw ma boo ko gënee yéen ñaar kan moo ci gën ñàkk bopp loolu lu may laaj la kon nag mbir mi loolu la kon nag suñu boroom ne hatta ila fuzza ba ni nga xam ne ci la ñuy wuññee li nga xam ne moo nekkoon ci seen xol yi loolu nag lii mooy tiitaange gi xaalu ñoom ñu wax maada qaala rabbukum ana lan la seen boroom wax lii dëgg-dëgg xam nga ñan lay wax nii malaaka yi lay wax ne malaaka yi ngeen jàpp ne yéen bu ëllëgee ñoo leen di ñoo ñooñu ñoo ñu xalaatuñu di def loo xam ne lu mooy digalu boroom bi la te boroom bi ñoom bu ñu déggee mbiru boroom bi dañuy tiit loolu lay wax fii comme ni hadis bi nga xamante ne nii noonee la ko al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi daal di solowee waaye noonu ñoom al imaam al buxaari yu rahmatullahi alayhi daal na koy solo ak ñoom al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhim nga xamante ni ak ñeneen nga xam ne yonent bi alayhi salaam leeral fa xadiis bii nii lan lay wax mooy aaya bi hatta ida fuz'a mu ne moom yonent bi alayhi salaam ne suñu borom tabaaraka wa taala de bu daal di buju hadith sayna abu hurayra radiyallahu anhu ne bu dogalee benn mbir malaaka yi dañuy tiit mooy bu ñu dégg bu yo borom bi bu ñu dëggee borom bi di di dogal dara dañuy tiit ba pare di dóor seen laaf yi ñu dóor ko ci suuf léegi ñoom ñépp daal di nekk ñoo xamante ni nii dañuy dañuy nekk ñoom dañuy toroxlu wàcc ba pare nee na gis nga malaaka yi mooy loolu bu ñu déggee kàddu borom bi day mel ni ka annahu silsilatun ala safwan day mel ni benn chaîne chaîne yooyu nga jël dóor ko ci benn xeer yoo xamante ne nii yu yu yu yu yu yu yoo xam ne dafa liis ni mooy chaîne noonu la ñuy dégg mbir mi léegi bu ko defee ñoom ñéppay tuuj fa ida fuzza an qulubihim ne tekk ñépp ne tekk malaaka yi ñépp teg seen laaf yi gars yi dañuy tiit asamaan yi ñoom ñépp léegi ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy dindee tiitaange goog seen xol yi xaalu léegi nag ñoom malaaka yi ñu wax maaga qaala rabbukum di laajte ne kan lan la seen boroom wax kañ koy laaj nag am na yeneen xadiis yoo xam ne yoo xam ne ku mel ne al imaam Ibn Abi Haatim rahmatullahi alayhi daal dina koy solo foo xam ne ci mu jóge ci saxaaba boobu an-Nawaas ibn Sam'aan radiyallahu anhu boo xam ne leeral na fa ki ñuy laaj loolu mooy Seydina Jibril foofu dane malaaka yi salaam bu loolu amee waa asamaan yéppay daanu xarru sa'iqu wa xarru lillahi sujjadaa dañuy daanu nen li ñu xëm ñépp daal di rot ngir li nga xam ne mooy ngir borom bi tabaaraka wa taala sujóot daal di toroxlu léegi nag mu ne kii njëkk yëkkati boppam mooy Seydina Jibril bu yëkkatee boppam alayhi salaam suñu borom wax ko li nga xam ne moom la namm ci wax yu bi wax ko li nga xam ne moom la namm moom la bëgg a dogal ak li war a xew ngay gis Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam malaaka bu sa asamaan su romb rek malaaka yooyu laaj ko ne ko ne ko Jibril maadaa qaala yaa qaal ñu ne ko rabbu maadaa qaala rabbunaa yaa Jibril suñu borom bi ñu dégg nga xam ne dégg nañ kàdd goo xam ne leer nañu moom la léegi mooy mooy noonu lañ koy déggee mooy day mel ni chaîne bu ñu dóor ci benn garab goo xamante ci benn xeer woo xam ne dafa liis léegi lan la suñu boroom wax yow Jibril mu la leen alxaq mooy dëgg wa huwa ta moom al aliyu mooy ki kawe ki yéegul al kabiru mooy ki màgg loolu nag mooy dina leen wax li mu bëgg a wax waaye da leen di wax li mu leen bëgg a wax mu wax noonu ne boroom bi lii la bëgg a dogal lool mooy alxaq mooy dëgg te loolu al imaam ibn jarir daal dina koy soloo ak al imaam ibn xuzayma daal dinañ koy soloo même bu dee ne al imaam ibn abi xaatim rahmatullah alayhi nee na xadiisu sayyidina an-nawaas ibn sam'aan bii dégg naa sama baay nuy abu xaatim rahmatullah alayhi mu ne mu ne xadiis bi nekkul ci xadiisu al-waliid ibn muslim ndax ci biir càllale bi mooy dafa jaar ci al-waliid ibn muslim léegi nag loolu la ne bokkul ci xadiisam ndax da moom moom ci càllaleem dafa jaar ci moom al-waliid ibn muslim moom mu jëla ko ci abdurrahmaan Yazid ibn Jaabir an Abdullah ibn Abi Zakariya an Rajaa ibn Haywa ana moom mu jëla ko ci an-Nawaas ibn Samaan loolu nag moo tax sax ku mel ni Duhayma Duhayma benn kii la benn sëriñ la ci sëriñu imaamul Buxaari yi waaye sëriñ la tamit ci koo kii al imaam Ah, euh, ad-Daarimi ak al imaam ak euh, kii Abu Daawud as-Sijistaani waaye sëriñ la tamit ci euh, imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja ñoo ñëpp Duhaym mii seen sëriñ la Duhaym moom moo tuddoon Abdurrahmaan Abdurrahmaan ibn Ibrahim ibn Amr ibn Maymuun al-Qurashi al-Uthmaani rahmatullahi alayhi ñu gën koo xam mooy laqabam moo doon Duhaym di Abu Sa'iid moo doon kuniyaam moom bañ ko ko laajee nga ko hadiis bii nii moom dane kii ba parce que euh, kii dafa wax Abu Zur'a ad-Dimashqi comme que Duhaym moom Dimashq la dëkkoon fële ca Palestine fële dëkkoon léegi Abu Zur'a ad-Dimashqi ne man dama koo laaj comme ci taarixam ni mu ko waxee laaj ko gaaral ko xadiis bii nii.